a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annahu almaysuur aljuz saani Euh, insha allahu taala bi weesu nii ci ndimbalu suñu borom gisoon nañu qawaa'idul imla yi yi passé amul woon la amul woon exercice mooy les règles de la dictée jotoon nañ cee gis al alif wa ma yuktabu bi suratiha muy alif ak li nga xam ne moom lañuy ñuy bind ci meloom comme utiliser alif bi di ko bindee comme gisoon nañu nag yooyu waxoon nañu six la gisoon nañ bu njëkk bi al alif bi nga xam ne day xëcc muy comme xaala day xëcc lu ñu maas fatha gisoon nañ tamit hamzatul qat'i ñu koy woowee tamit hamzatul fasli moom it gisoon nañu ko gisoon nañ al maddu bi nga xam ne day xëcc comme qur'anun aaxirun léegi nag tey insha allahu taala ñu ngi waroon a gis quatrième bi muy hamzatul wasli ci lañu yemoon moom lañu war a gis tey kon mu ne hamzatul wasli hamzatul wasli mooy hamza bi nga xam ne dama day def day na ci mën a def liaison mooy moom léegi lan mooy àtteem mu ne misle exemple waxoon naa la mooy alif ak alif la ñuy jël bind alif bi xam nga dañ ne la leçon bi lan mooy tiitram al alifu wama yuktabu bi suratiha alif ak li nga xam dañ koy bind ci melo mooy dañuy jël alif ba pare am na ñuy bind ci kawam kon hamzatul wasli hamzatul qat'i waxoon nañ mooy alif ngay dindi jël loolu mel ni bopp di nekk ci comme ah bata boobu ci kaw nga teg ko ci kaw loolu lañ naan hamzatul qat'i wala hamzatul fasli al alif nag mooy bi nga xam ne doon xëcc comme raama al madd mooy bii xëcc du bari aaxirun ainsi de suite tey nag ñu war a gis hamzatul wasli moom alif lay doon mel ni li ma la waxoon ne loolu jigéen ñi def seen seen kii yi seen muuraay yi ping yooyu nga xam ne mooy cat bi cat bi nga xam day am benn genre bopp comme si boo ko boo passé woon bopp boobu tuuti nga damm ko mel ni lu mel noonu lañ jël teg ko ci kaw alif yi mais day am boo xam ne da ngay gis li li ci digg bi lu mel noonu la ñuy teg ci kaw alif bi pour wane ne lii mooy hamzatul wasli mu ne misla ibnun comme ibnun ibnun ibnun mu ne hiya loolu bi hamzatul wasl mooy lan mu ne hiya hamzatun za'idatun fi awwalil kalima hiya hamzatun za'idatun fi awwalil kalimati yu'ta biha lit taxallusi min al ibtidaa'i bisaakini li anna al araba la tabtadi'u bisaakinin kama la taqifu ala mutaharrikin léegi ma waxaat ko mu ne hamzatul wasli mithl ibnun hiya hamzatun zaa'idatun fi awwalil kalimati wala fi awwalil kalima yu'taa bihaa littaxallusi min al ibtidaa'i bisaakini li anna al araba laa tabtadi'u bisaakinin kamaa laa taqifu ala mutaharrikin léegi loolu mooy mu ne hamzatul wasli exemple ibnu comme ibnu mu ne hiya moom de hamzatul ab hamza lay doon boo xam ne zaa'idatun boo xam ne dañ koy yokk fii awwalil kalimati ci premier mooy début moo bi début moo bi ci lañ koy yokk ci lay nekk yutta biha dañ koy indi li taxallusi ngir ngir ngir ngir ngir euh, set ngir deñ minal ibtidaa yi ci commencé bi saaki ni ci loo xam ne sukkoon la commencé li am na la ba ndax arab yi kat muy la arab yi seen langue ñoom laa tab tadi u arab yi du ñu commencé bi saaki nin ci sukkoon amul benn phrase wala benn mot ci boo xam ne day commencer sukun kama kenn ni nga xam ne tamit laa taqifu arab yi du ñu taxaw ala mutaharrikin du ñu taxaw tamit ci loo xam ne mutaharrik la loolu dinañ ci ñëw léegi def na astérisque ci suuf dinañ wax lan mooy mutaharrik léegi loolu mooy la ñu waxaat kii bi après par détail ñu lee ñu leeral ko benn par benn mu ne kon hamzatul wasli misle exemple ibnun ibnun mooy exemple bi joxe ci hamzatul wasli mu ne hiya hamzatun ab hamza lay doon zaidatun boo xamante ne nii dañ ko ci yokk fi awwalil kalimi ci kalimati ci début baat bi muy moo bi yuttaa bihaa dañu koy indi li taxallusi ngir ngir deñ ngir set minal ibtidaa ci bañ a tàmbalee bi saakinin ci saakin ci loo xam ne sukkoon lañ commencé li am al araba la tabtadi'u bi saakinin nañ njëkke foofu ndax arab yi duñu tàmbalee sukkoon amul benn mot arab bu commencé sukkoon loolu mooy lan luy masoon nañ ko gis biñ naan iltiqa'u saakinayni la yajuzu fi lughati al mooy ne ñaari sukkoon yu daje mu ngi mel ni bii jeexe sukkoon bee commencé sukkoon ñu nar a daje déedéet ndax commencé fii dala bëgg a wax ne amul benn mot arabe boo xamante ne ni moom day commencé sukkoon mooy par exemple xam nga ibnun tem nga ne mais ibnun li tax ñu ne ñu mu ne mu ne duñu duñu dañ ko cee yokk moom Hamza bi ndax ibnun lan la woon ibnun bi mu jox exemple lettre ba al ba bu ma commencé ci masque suuf mooy bi bu ma ko masé masque lonk mooy bu bu ma ko masé masque néeg muy sukkoon lan laay wax ëbb ab ab laay wax léegi nun bi ci tegu ab nun kon ab nun lañuy bañ ku ko wax ci arab ndax mënoo ñëw rek bind ab nun noonu ñu ne la bindal nga bind ab ab baa def ko sukkoon après bind nun toog déedéet loolu lañuy tere ci arab mooy arab amul benn moo buy commencer sukkoon ngir nag bañ loolu comme que ibnun dafa commencer baa bi abla kii léegi la commencer moo ci nekk léegi nag ñu def ci kanamu baa ëbb boobu abb bi ñu def ci benn hamza boo xam ne ngir bañ commencer sukkoon looloo tax ñu def ci hamza boobu bu loolu nag la ñuy woowee hamzatul wasli moom lañuy wax moom moom la naan yutta biha dañ koy indi li taxallus ngir ñu deñ minal ibtidaay gi commencé bis saaki ni ci loo xam ne dafa am dafa commencé sukkoon comme bañ yoo xam ne dañuy bañ mu commencé sukkoon comme ismun ndax siin bi as mun ngir bañ loolu moo tax ñu jël hamzatul li def ko ci kanam bu ko defee ngay am ismun i bañ a commencé ës da loolu sukkoon la te sukkoon arab du ko commencé ndax lan arab yi kon laa tab tadi ubbi saakinin arab langue arab benn moo ci tàmbalee la saakin du ci tàmbalee sukkoon loolu moo tax kon ibnun ñu jël ak imraatun xam nga imraatun miim bi boo ko doon bind mooy doo bind i def alif ba pare def hamza fële noonu loolu ni mu impossible mooy commencer sukkoon naka noonu la impossibilité tamit mu ne ni nga xam ne laa taqifu du taxaw anal ala mutaharrikin mooy kama laa taqifu al arabu ala mutaharrikin mooy arab yi taxaw ci mutaharrik loolu mooy lan mu fi haalatayni mu ne laa lii mooy lan kama laa taqi laa taqifu du taxaw ala mutaharrikin que arabe ñoom du taxaw ci loo xam ne day yëngu loolu mooy lan mooy masque boo xam ne du masque sukkoon comme manu ma ne comme bu may liir nii ma ne jaa al waladu wa abuhu ilal madrasati mooy ne ñoom bu ñuy taxaw du ñu wax ti ilal madrasati dañ naan rek jaa al waladu wa abuhu ilal madrasa ilal madrasa loolu la ñu bëgg a wax moo tax nga naan nuun wal qalami wa maa yasturuun te waxoo wa maa yasturuuna nuun wal qalami wa maa yasturuun te doo wax nuun wal qalami wa maa yasturuuna loolu la lay wax ne du ñu taxaw ala mutaharrikin liir ko noonu léegi nag kon mu ne la laa yajuuzu iltiqaa'u harfayni saakinayn laa yajuuzu du war du mën a nekk du jàppale man da nekk warul iltiqaa'u daje ni ñaari xaraf saakinayn yoo xamante ni nii bu ci nekk dañu ko maas sukkoon wala dañoo nekk sukkoon mooy ne loolu man da nekk ma am ñoom ñaar donc daal ko wax ne ñaari sukkoon du ñu daje loolu moo taxoon yenn yi bu njëkk bi dañ koy changer def ko ti def ko kasra après ngir mën a boole ñaar yooyu mu ne illaa fi xaalatay bu ñu ci ñaari kaala loolu di mën a nekk bu njëkk bi mu ne fii xaalatil waqf fi bu dee da ngay taxaw loolu yoon mu ne bu dee da taxaw bu ma nee. Euh, comme bu ma jaa at at tilmiidu wala ma ne jaa at jaa at jaa at albintu jaa at dikk na albintu xam nga jaa at dafa jeexalan taabu ñu maa sugoon albintu commencé sugoon ñaar yooyu lañ la lu daje ci arab mooy manuma ne jaa at albintu déedéet mu ne la nag dina possible ci ñaari cas mooy bu dee cas jëkk bu dee damay taxaw bu boobaa jaa al bintu comme que man da nekk bu ma bëggee continuer damaa jaa atil bintu léegi nag mu ne la man nga nag nga mën a taxaw ci ci ñoo daje sax mais nga bu dee da ngay a taxaw boobu mën naa nekk comme bu ma jaa at al bintu dama ne jaa at taxaw ne al bintu xale bi bu boobaa. dina mën a nekk boobu mooy premier condition première euh, ko ci euh, condition bi nga xam ne dinañu la permettre ñaar yooyu man a nekk te lool ci wax la booy bind mënoo bind lool tamit comme kon boobu mooy bu njëkk fii xaalatil waqf bu dee na ngay taxaw mu ne exemple diinun ak xubzun bu ma nee diinun taxaw xubzun xam nga loolu mooy ci cas boobu dinañ la may nga liir lan nga liir affaire bi te tamit beneen bi nga ne jaat albintu mais mu ne deuxième cas wa fi kalimatin wahidatin ida kaana awwalu saakinayni xarfa maddin wal aaxaru xarfan mushaddadan mu ne wa fii kalimatin waaxidatin ci benn tamit baat rek tamit dina mën a nekk ida bu dee dafa nekk awwalu saakinayni benn ci ñaar yooyu nga xamante ne nii dañuy ay sukkoon lañ leen maas xarfa maddin bu dee bu njëkk bi xarfa maddin la ndax waxoon naa sukkoon xarfu saakin du sukkoon rek alif bii xëcc ak waaw bii xëcc tamit ak yaa bii xëcc luñ maas suuf yooyu dañ leen assimiler ci loo xam ne dañu ko lan dañu ko maas sukkoon loolu moo tax du ñoom rek ñoom ñooy lan ñoom ñooy kiir sukkoon du sukkoon rek mu ne bu dee bi njëkk ida kaana awwalu saakinayni benn bi nga xam ne moom sukkoon la wala moom li ñu koy assimilé la xarfoo maddin dafa nekk xaraf boo xam ne xaraf buy xëcc la wal aaxaru bu mujj bi xarfamu xarfan xaraf boo xam ne mushaddadan boo xam ne dafa am shadda mu ne exemple ad-dallun boobu dinañ la may nga def loolu ad-dallun boobu dinañ la ko permettre ad-dallun nga gis ne kon deuxième cas bi mooy bu dee bu dee benn bu njëkk bi mooy awalu saakinay ni bi nga xam ne na la xarf bi nga xam ne saaki xarfun xaraf la boo xam ne moom saakin la mooy boo xam ne soit sukkoon lañ commence wala alif bii xëcc walla waaw bii xëcc wala yaa bii xëcc mu ne bi dee moom saakin la xarfa maddin xaraf la nag buy xëcc mooy kon boobu du sukkoon bi lay doon mais alif comme boo xam dafa war a xëcc luñ maas fatxa walla yaa buy xëcc lu ñu maas kasra wala waaw bu buy xëcc lu ñu maas damma bu dee nag loolu bu njëkk bi loolu la benn ci ñett yooyu wal aaxaru bi ci tegu nekk fan xarfan mushaddaran xaraf boo xam ne mooy bi bi bi bi taqaloog moom mooy bi topp ci moom alif boobu di xëcc wala waaw boobu di xëcc wala yaa boobu di xëcc bi ci tegu nekk xaraf boo xam ne lettre boo xam ne dañ dafa am shadda shadda mooy dañ koy doubler nga xam dañ ciy def lool mel ni euh, mel ni dëwu euh, bëñu bëñu bëñu si si bi si euh, menuisier yi di sie boo ci jëlee benn ñett ñaar ñett ñetti bëñ yooyu rek ni muy def noonu formé wu noonu lu mel noonu la ñuy teg ci kaw xaraf bi pour wane dañ koo doubler loolu mooy shadda léegi nag bu dee xaraf boobu daa am loolu muy dañ ko dafa am shadda xaraf bi topp ci xarf saakin bi nga xam ne moom alif buy xëcc la wala waaw buy xëcc wala yaa buy xëcc bu boobaa it dina mën a nekk mu ne arek par exemple daalluun mooy ñi nga xam ne dañoo sànq daa nga gis ne daat bi lan moo ko xëcc alif al daal nga laam bi dañ koo sukkoon dañ koo shadda te buñ ko shaddaa mooy buñ ko doublé bu njëkk bi sukkoon lay doon nga gis ne kon xaraf après daat bi alif bi saakin la laam bi ci tegu laam boobu ñu shadda ko laam bu njëkk bi dañ koo sukkoon ñaar yooyu dina mën a nekk ci kaa yi nga xam ne mooy mooy du sukkoon lay doon nag ndax bu doon sukkoon rek du mën a nekk mu ne exemple maddatun beneen exemple maddatun mooy matière voilà bu njëkk bi kon kaa njëkk bi nga xamante ni nii ci la ñaari xaraf yi nga xamante ni saakinay ni la dañ mën nañoo daje mooy bu dee da ngay taxaw comme bu ma nee diinun foofu ak xubzun bu ma nee diin ak xubz yooyu dinaa mën dinaa ko mën a def beneen bi mooy bu dee ne benn bi day xëcc saakin bi day xëcc bi ci tegu nekk loo xam dañ koo shadda ci ñaari kaa yooyu lay nekk léegi mu ne xukmuha àtteem nag àttey hamzatul wasli an tuktaba mooy ñu bind ko wa innaha la tuqra'u waaye nag kenn du ko liir illa fi ibtidaa'il kalaami lu dul mu nekk ci début wax ji bu dee ci début wax ji la nekk bu boobaa moom dañ koy liir mais dañ koy bind de toute façon àtteem mooy dañ koy bind annaha moom ne hukmuha an tuktaba mooy dañ koy bind wa innaha ta moom laa tuqra'u kenn nag du ko lan kenn du ko liir illa fibtidaa il kalaami bu dee nag ci début kii bi boobaa dinañ ko liir comme ismun xam nga waxuma comme ma ne ismi haarunu sama tur de mooy haarun bokkul mu ko bu ma nee mas bu boobaa dañ koy bind mais xam nga loolu duma ko liir mas xam nga waxuma maa ismu ko mas mu mais bu dee nag ci début bi la comme ismi haarunu bu boobaa dañ koy liir mu ne wa tajidu hamzatal wasli hamzatul wasli tamit di nga ko fekk fii xarfin waaxidin wa huwa al mu ne di ko fekk tamit ci benn xaraf comme al comme exemple mu ne alkitaabu alkitaabu mu ne loolu ci hamzatul wasli ya bokk di ko trouver foofu nga ne foofu rek dañ koy trouver mu ne fii bandil asmaa yi tamit di nga ko foofu minha di nga ko trouver tamit hamzatul wasli ci yenn tur yi wa minha ta bokk na ci ismun mooy bi ñu doon wax sànq nga xam ne hamza bi lañuy bind noonu alif bi rek bind noonu duñ def bopp ci kaw lu dul comme li ma la waxoon loolu ñuy def mel ni ping yooyu ismun muy tur ak ibnun doom ak ibnatun mooy doom doom ju góor mooy ibnun bu jigéen mooy ibnatun isnaani ak isnaani ñaar isnataani ñaar yu góor isnataani ñaar yu jigéen ak imraatun ak as ndaw ijtimaaun ak ixtiraamun et cetera ci tur yi yëpp dañ ciy fekk hamzatul bi mu nga ne ko ci ñaar yooyu rek ci xarfu xaraf comme al al boobu di al le défini mooy article défini boobu bu ma nee madrasatun al madrasatu mu ne boobu di nga ko fekk foofu noonu ak ci tur yi comme ismun ijma'un ainsi de suite mooy boobu may bind ismun du ma bind alif bi ba pare def bopp boobu nekk comme ci abata hamza bi di ko def ci suuf déedéet moom damay bind noonu rëdd boobu rek laay def alif bi rek laay dem laay bind noonu bu ma neexee ma teg ci li ma waxoon ping boobu ci kaw wala rek ma bind alif bi noonu mu ne way di nga ko fekk fil af'ali ci verbe yi mu ne fil amri minal af'alil kathirati mu ne nag ci weer bii li ëpp nag fil amri ci impératif yi nga xam ne dangay joxe ordre minal af'alil kathirati ci verbe yu baree baree bari danga ko ciy fekk mu ne exemple uktub ak ihtarim uktub mooy bindal ihtarim mooy wormaalal comme yooyu début yooyu uktub doo ñëw rek bind kaaf bi def shad def shadda ci kaw naan uktub déedéet il faut alif bi di hamzatul wasli dafay nekk alif rek boo xëcc noonu doo ci def dara uktub ak ihtarim mu ne waaye tamit xam nga ne la fil afaali mu ne la fil amri ci verbe impératif yi nga xam damay joxe ordre minal afaalil kathirati ci ëpp comme uktub ak ihtarim mu ne waaye tamit fil maadi ci passé tamit da nga koy fekk ba'daha mais nag ci yenn yi rek moom bariwu ci noonu comme ijtamaa mooy daje na ak ihtarama mooy wormaal na comme yu mel noonu moom da ko ci fekk ijtamaa dajalew na mu ne nag tasqutu hamzatul wasli mu ñaar ci mu ne tasqutu hamzatul wasli mooy kaa yi nga xam ne hamzatul wasli kenn du ko bind mu ne tasqutu day rot hamzatul wasli hamzatul wasli boobu ci kaa yi di ñëw ñetti kaa bi ñu njëkk mu ne fii kalimati ismun fii kalimati mu def bayna qawsayn ismun fil basmalati ci turu ism ci basmala muy basmala buñ ko waxee mooy bismillahi arrahmani arrahim loolu lañ naan al basmala loolu la ñuy wax naxt an naxtu nga xam ne dañuy jël contracte kii bi buñ nee hayla la xawqa la ak yu mel noonu koo xam ne dafa wax bismillahi rahmaani rahim nañ naan basmala basmala rajulu mooy nee na qaala bismillahi rahmaani rahim ak liñ naan ku wax laa ak ak ak hayla la ak loolu ak xayaa la ku ne xayaa la salaa ak yu mel noonu loolu lañuy ñuy wax an naxtu lañ koy tuddee loolu nag euh, an naxtu moom bokkul ci cours yi mooy amu fi loolu la ñuy tuddee ndax da am dañuy contracté affaire yi loolu lañ naan an naxtu comme basmala mooy bismillahir rahmanir rahim xay ala xawqala ak haylala ainsi de suite kon mu ne premier cas bi nga xam ne hamzatul wasl lay rot mu ne fii kalimati ism fil basmalati ci bismala ci basmala mooy comme bismillaahi boo koy bind gis nga ni ñu koy bindee ci alxuraan baa bi bind siin bi ak miim bi yépp ay taqaloo baa bi day taqaloog siin bi siin bi taqaloog miim bi ñoom ñépp ay taqaloo loolu nga gis ne kon hamzatul wasl bi dafa rot nekku fi mu ne la deuxième cas bi nga xam ne hamzatul wasli tamit day deñ du fa nekk day rot mu ne fii kalimati ibnu fii kalimati ibnun par ibnun xiinama na bayna alamayni mu ne tamit dina rot ci cas boo xam ne comme ibnun bu dee moom dafa taxaw dafa nekk ibnun dafa nekk entre deux prénoms bu nekkee entre deux prénoms ay tur bu boobaa alif boobu hamzatul wasli bi dañ koy dindi du fi nekk comme exemple mu ne aaxiru rusuli muhammadu ibnu abdillahi sallallahu alayhi wa sallam rusuli muhammadu ibnu abdillahi aaxiru rusuli sallallahu alayhi wa sallam rusuli ki mujj ki ñu yónni muhammad mooy sayyidina muhammad sa ibnu du doomu abdillahi di abdillah di baayam yi tuddoo abdillah sallallahu alayhi nga gis ne kon ibnu foofu dafa nekk entre deux prénoms Muhammad ak Abdullah bu nekkee ci diggante entre deux prénoms ibnu alif Hamza boobu Hamzatul wasli dootuñ ko bind ibnu boo ko doon conjuguer nag naan ibnu badal boo fàttale ko suñu kóor yi aaxiru ar-rusuli muhammadu bi badala mooy ibnu muhammadu moo tax niñ commencé doo wax muhammadu ibni loolu erreur grave la ndax badal la te badal ki muy remplacer li mu mel noonu lay mel te muhammadu la ñax kon ibnu ngay wax kon aaxiru rusuli muhammadu ibnu abdillah sallallahu alayhi wasallam nga gis ne ibnu moom kon alif ba day deñ foofu baa bi rek ngay bind baa bu am sukkoon ak nuun nga ne ko ci kaayoo rek mu ne la ñett laa la ñetteel bi bi nga xam ne hamzatul wasli bi day deñ mu ne fii kalimati al xiinama tasbiquha laamun bayna qawsayni xarful jarri aw laamu tawkiidi mithl al izzatu lil mu'miniina alhamdu lillaahi ak bam auzu billahi min sheytaani rajim inna alayna lal huda mu ne kon ñetteel kaa bi nga xam ne hamza bi du fa nekk day deñ fii kalimati al mooy ci al al bi article défini boobu am na day tax ma xam bu ma nee asadun ab gaynde al asadu gaynde gi xamarun benn weer al xamaru weer wi kitaabun ab téere al kitaabu téere bi al boobu mu ne la fii kalimati al xiinama tasbiquhaa jamono ji nga xam ne da koo jiitu laamun ab laam bu dee ab laam da koo jiitu bu dee laam moo ko jiitu waaw bu boobaa nag hmm? comme laam boo xam ne xarfu jarin dafa nekk xarfu jar aw laamu tawkiid wala bi nga xam ne day feddale la xarfu jar mu ma nee lillaahi maa fi samaawaati lillaahi yàllaa moom laam boobu lan laamu xarfu jari la moo tax ma ne lillaahi walla bu dee damay feddali muy tawkiid laamu tawkiid nag moom lanaan la exemple yim la jox nii ci façon laam yi nga xam ne bu dee ñoom ñoo jiitu kon al dane fii kalimati al ci al xiinama tasbiquha bu dee da ko jiitu laamun ab laam xarful jarri boo boo xam ne laam boo xam ne xarfu jarri la aw laamu tawkiidi walla laamu tawkiid mu ne exemple al izzatu lil mu'minina ngañaay de dominance domination féete kaw noot lil mu'minina ñeel na way ngëm ñi lii boobu xam nga li al mu'minina la léegi nag bi li laam bi duggee li boobu di xarfu jar léegi beneen al bi ciy topp mooy alif bi ci topp avant beneen alif bi moom dañ koy suti lil lil mu'minina bi ci kon li al alif bi nekk diggante avant laam laam beneen bi moom da koy dindi mooy al rek bi ci njëkk boo bindee al article défini défini bi njëkk moom la ñuy effacer ndax libi bi mu duggee lil mu'minina lool jar la wala nga ne alhamdu cant mbooleem cant yi lillaahi ñeel buur yàlla subhaanahu wa li allaahi la woon léegi alif bi njëkk ci allaahi biy définir boobu alif boobu ñu dindi ko mu ne lillaahi taw tawkiid bi muy wax nag moom la ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim inna alaynaa lal hudaa inna na inna dëgg dëgg ñeel nañu war nañ suñu mooy yàlla moo warloo boppam te dara waru ko moom moo warloo boppam lal hudaa wane yoon wu jub wi teg ci nit ñi en tout cas wan leen ko léegi nag ku gëm gëm ku gëmul gëmul mais nag lépp tamit di am ci coobareem bu neexee dala koy wan ba pare nga gëm bu ko soobee nag mu wan la ko te gëm comme ni mu ko wane Abu Lahab te gëmul loolu coobareem la mu wan ko Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu te mu gëm loolu coobare suñu boroom la ñoo bokk ci wan gi mais finalité bi nag loolu yàllaa ko yor mooy kii dafa gëm kii gëmul léegi la boobu lal hudaa la xam nga du lii laa boobu lañ naan laamu tawkiid lal hudaa inna naa waat naa ne war na ci ñun lal hudaa wane yoon wu jub bi muy gindi nit ñi teg leen ci yoon yoonu lislaam wane ko daal mu leer léegi lool mooy li jëm ci wàllu hamzatul wasli kon gis nañu hamzatul wasli fan nga koy fekk wax nañ la pour def résumé xaraf bi nga xam ne comme mooy al article défini boobu comme al kitaabu al kutubu al qamaru di nga ko fekk foofu di nga ko fekk tamit ci yenn tur yi comme ismun ibnun ainsi de suite mais di nga ko fekk tamit ci verbe yu ëpp nag ci verbe amri comme uktub irjian ak ainsi de suite fii maadi ci passé tamit danga ko fay fekk comme ijtamaa te hamzatul wasli moom lan moo nekkoon définition bi mooy hamza boo xam ne dañ koy teg ci kanamu benn xaraf benn début mu début euh, baat bi ngir bañ commencer sukkoon ndax arab du commencer sukkoon léegi tamit hamzatul wasl gis nañ jamono yi nga xam ne kaa yi nga xam ne ci lañ koy dindee effacer kenn du ko binde kenn du ko bind mu ne bi ci njëkk mooy comme ci ismun ismun boobu bu dee dafa nekk ci basma la ci basmala booy bismillahir rahmanir rahim boo koy bind bismi boobu baa ngay bind siin tegu ci miim tegu ci te doo def hamza bi da nga koy hamzatul wasli bi da koy dindi waaye tamit ci ibnun bu dee ibnun dafa nekk entre deux prénoms comme muhammadu ibnu abdillah bu boobaa ibnu boobu du am hamzatul wasli waaye tamit bu dee dafa nekk xarfu jar da ko jiitu taqaloog moom boobu it hamzatul wasli bi day deñ bu dee tamit laamu tawkiid moom it biy feddali comme lal huda boobu it day deñ léegi nag cinquième bi ci tegu woon muy alifu tanwiinil fatxi ci façon ni ñuy binde alif yi bi ci tegu woon mooy alifu tanwiinil fatxi alif bi nga xam ne pour tanwiin la comme bu ma nee mu ne exemple shukran shukran comme la waaja waxoon shukran shukran sayyidu quraysh ni muy wax abu sufyaan naan ko shukran shukran sayyidu quraysh euh, shukran mooy jaajëf ku dul sant yàlla du sant ku dul sant nit ñi du sant yàlla shukran nit ñi danga leen naan jaajëf jërëjëf bu ñu la defalee lu baax ne leen jaajëf mooy sant yàlla mi nga xam ne moo jaarale mbir mi ci ñoom léegi shukran moom exemple la mooy tanwin dañuy jël fatxa bi ñu def ko ñu duble ko alif boobu nag di nekk après bi ma bindee raa bi def benn ñaari fatxa alif boobu la ñuy tudde bay nekk ca fin ba après moom la ñuy tudde te léeg-léeg sax lu ëpp ñaari maska yi ran yooyu ñaari fatxa yi ci kawam lañ koy teg ci kawam lañ koy teg loolu mooy alifu tanwiinil fatih mu ne tanwiinu nas bi yamtaazu an tanwiinir raf'i wa tanwiinil jarri bi ziyaadati alifin mithlu musliman faizan mu ne tanwiinu nas bi tanwiin bi nga xam ne pour nasab la xam nga nasab mooy fatxa rek mooy bu ëpp li ci kaa yi ñuy nasabe gisoon nañ bi xarfi nuuneeg yu mel noonu mais bii bi ñuy wax mooy bi nga xam ne mooy maskaay cosaanu lu ñuy nasab mu ne tanwiinu nas bi tanwiin bi nga xam ne mooy bi nga xam ne dañuy nasab yamtaazu an tamyizir rafi dafa ràññeeku ak dafa dangay gis ni nga xam ne noonu la amee séparation ni mu ràññeekoo ko anit an tanwini rafin ñi nga xam ne noonu la ñuy tanwinee rafaa rafaa xam nga mooy masque long bu ma nee dun muslimun loolu lañ naan tanwinul rafin wa tanwinil jar waaye tamit dafa ràññeeku dafa de dafa séparé ak tamit ni nga xamante ni noonu la ñuy wuuteeg ni nga xam ne noonu lañuy tan tanwine al jar comme bu ma nee muslimin lan lan ci lan la ràññeekook ñoom lan moo ko ràññeek ñoom mu ne bi ziyaadati alifin ci alif boo xam ne dañ koy xëcc dañ ko ci yokk bu dee nasab la moo tax muslimun muslimin bu dee musliman bu boobaa bu mu defee musliman miim bi damay def benn alif buy xëcc miim bi après ma maas ma def fa ñaari rëdd yi muy ñaari nasab ñaari fatxa yi maas kaw yi ma def ko ci kaw alif bi loolu lañ naan loolu la ràññeekook te bu doon muslimun miim rek laay bind du ma ko xëcc def mun muslimin miim rek laay bind def min alors que nag bu dee musliman nag bu boobaa damay def alif bi ba pare maas ko ñaari maas ko bi ci tegu exemple fa izan comme fa izan fa izan tamit noonu la mooy alif mooy mujj ca fin ba ñu jël ca alif bi def fa ñaari maas ko yi mu ne wa hadhihi alifu tuktabu wala tuqra'u illa fi aaxiril jumlati mu ne wa haadihi alifu alif bii nag muy alif boobu nga xam ne alifu tanwiinil fat yi nga xam ne moom bu ma nee man ran dan alif boobu may xëcc may def ci ginnaaw daal bi walla raa bi après ma jël ñaari tanwin yi teg ko ci kaw tanwin bi teg ko ci kaw ñaari fatxa yi mu ne alif boobu tabu dañ koy bind wala tuqra'u te kenn du ko liir illa fi aaxiril jumlati lu dul mu nekk ci fin wu phrase bi bu dee ci fin wu phrase bi dañ koy liir par exemple exemple mu ne innahu kaana tawwaaba gis nga comme que duñu wax innahu kaana tawwaaban mooy lim la waxoon ne arab du taxaw ci mutaharrik du taxaw par exemple ñëw rek lima waxoon jaa haarunu wa abuhu ila al madrasati dañ naan jaa haarunu wa abuhu ila al madrasa léegi bu may liire noonu la ñuy liire ci arab mu ne nag kenn du ko liir xam nga alif bi alif man nga ne alif day xëcc mu ne la nag bu ko jàppee noonu kenn du ko liir dañu koy bind mais kenn du ko liir mooy kenn du ko xëcc wala tuqraw illa fi aaxiril jumlati bu ndere suuf bu dee ne dafa nekk ci fin wu phrase bi bu boobaa nag dañu koy considérer comme alif buy xëcc moo tax innahu kaana tawaaban la mais bu may lii daan innahu kaana tawaaba innahu dëgg-dëgg sa borom de kaana nekkoon ne du dañ di nekk tawaaba adi jéggaakoon kooku tawaaba te duma wax tawaaba innahu kaana tawaab du baax innahu kaana tawaaban déedéet innahu gis ne alif bi kon liir naa ko foofu ndax ci fin bi la nekk mooy xëcc na moo tax mu ne tuqra'u tawwaaba baa boo xam ne benn comme si benn maska rek ka ci nekkoon mu ne yustasna dinañ seppee gisoon nañ al istithna al mustasna bi illa mu ne yustasna dinañ excepté al kalimaatul muntahiyatu bi taa il marbuta dinañu ci nag yii nag liñ ne day liir dañuy liir fin bi bu dee dañ koo def tanwin dañuy liir fin bi mooy àtte yi ñu wax nii yépp ne dañuy yokk benn alif ca gannaaw loolu ba mu des yooyu kaa yooyu yépp day dox ba mu des ci cas bi règle bu ne am na exception exception mooy bu dee baat yi nga xam ne moo yi nga xam ne ñoom dañu jeexe taa marbuuta mooy taa tëju yooyu dinañ ci ñëw mooy kuur bi ci tewu nan lañuy bind taa marbuut ak taa maftuuxa même gisoon nañ ko ci tome 1 bi mais mu ne ñoom lañ ci excepté ñoom lañ ci seppee ba mu des yooyu yooyu bu dee taabu tëju la jeexe boobu mënoo jël taabu tëju ba pare di def benn alif buy xëcc ca gannaaw déedéet lool bu wala benn alif ca gannaaw loolu man da nekk mu ne exemple muslimatan muslimatan taabu tëju boobu damay def rek ñaari damay def ñaari kii ci kawam rek mu jeex ñaari euh, nu mu tudd fatxa mu jeex waaye duma ci yokk dara dara noonu rek laa koy bind mu jeex mu nekk alkalimaatul muntahiyatu bi mooy yiñ ciy seppee ba léegi ginnaaw taa bi nga xam ne taa marbuuta la mooy taabu tëju mu ne ba léegi dañ ciy seppee alkalimaatul muntahiyatu bi aa e, mooy a boobu nga xam ne dafa jigéene comme bu ma nee asamaau asmaau asmaau mooy asma ainsi de asmaa'u a boobu alif boobu di xëcc hamza bi nekk ca gannaaw mu ne bu mel noonu moom lañuy ñuy woowee lan lan lañ ko doon al aliful mamduda alif bi nga xam ne day xëcc comme waa mu ne exemple sama an ak jaza an bu dee loolu tamit doo jël benn alif teg ko ca gannaaw xam nga sama an alif bi dañ koy bind ci kaw ligne bi noonu rek du taxaw ci kaw dara ci kaw ligne bi lay nekk après nga jël ñaari maska ñaari fatxa nga teg ko ci kaw boobu nag boo doo def hamza bi ba pare bind ko ci kaw ligne bi noonu rek ba pare jël benn alif ca ginnaaw teg ko naan da ngay xëcc pour pour alif bu fay nekk boobu it du fa nekk comme jazaan tamit jaza jazaan ci kaw hamza bi doo ci def alif du ñëw après hamza bi da ngay def rek ci kaw ligne bi nga koy bind def ci ñaari masque yi loolu mooy ñaari exception yi mooy bu njëkk bi mooy taa marbuuta taa bu tëju kenn du lokk alif après moom waaye tamit comme aliful mamduuda comme a an boobu kenn tamit du yokk alif ci ginnaawam bu mujj bi nag mooy bi ñu gisoon te mooy alifu waawil jam'i alifu waawul jam'i mooy bu ma amee xaraju après waaw bi xara ju jiim bi waaw moo koy xëcc ndax sukkoon lañ commencé xara ju ju après waaw boobu di ko xëcc nag dañ ciy def benn alif alif boobu noonu nag moom lañuy woowe alifu waawil jam'i alifu waaw bi nga xam ne pour wane pluriel la al mutatarrifati fil fi'li te muy nekk ca feewu verbe bi mu ne exemple annaasu daxalu nit ñi de mooy exemple bañ gisoon annaasu nit ñi daxalu dugg nañu après laam bi waaw bi mooy xëcc mooy xëcc lu bi après waaw boobu nag alif moo fay nekk mu ne ba'da damirin ba'da damiri waawil jam'i tuzaadu alifun mu ne ba'da damiri waawil jam'i ginnaaw damir waawil jam'i waaw bi nga xam ne waaw pluriel la tuzaadu alifun dañuy woowe dañuy ci yokk alif mooy li ma wax sànq waaw boobu di xëcc liñ maas kii damma lool la ñuy woowe alif gi waawul jamaa après moom nag mu ne tuzaadu dañ ci yokk alifun benn alif wahiya te moom tuktabu dañ koy bind wala tuqra ute kenn du ko liir alif boobu manoo ne daxalu waa daxalu daxalu rek ngay wax kon waaw bi alif boobu dañ ko faa bind te dañ koy bind mais kenn du ko liir mu ne exemple al ulamaa'u katabur risalata al ulamaa boroom xam-xam yi de katabu bind nañu ar-risaalata lettre bi missive bi xoola al ulamaa katabu après baa bi waaw moo ko waawul jam'i dañ ciy yokk alif te boobu kenn dañ koy bind mais kenn du ko liir doo ne bu waal risaalata déedéet katabu risaalata mu ne wa idaa lam waawul jam'i mutatarrifatan saqatatil alifu mu ne nag wa ida lam bu dee nekkul waawul jam'i waaw bi nga xam ne waawu pluriel la mutatarrifatan bu dee nekkul ne dafa nekk ca fin ba nga xam ne moom moom rek moo bi amul dara loo xam ne dafa dafa mooy nekkul moom moo nekk ci fin bi comme xam nga katabu ar risaala te katabu buu ci boppam yokkuñ ci dara katabu ar risalata mooy ñaari moolu yu séparé mais bu dee nag dafa nekk kaa boo xamante ne ni moo bi nga xam ne moom la waawul jama bi di xëcc comme exemple katabu bu dee foofu bu dee nag foofu nekkul moom dafa séparé wu comme dafa séparé wu ak li ko topp loolu mooy lan lan mooy dafa séparé bu séparé bu dee séparé ak li ko topp mooy bu dee comme damir comme hu wala haa bu yeeloo comme bu ma nee kata buuhu kata buuhu mooy buuhu boom dafa taqaloo kata buuhu mooy bind nañu ko wala bu dee risaala comme al ulama exemple ñu jox al ulama al ulama u kata buuha al ulama u boroom xam-xam yi de yu boroom xam-xam yi kata buuha nga gis ne buuha bi dañoo taqaloo ndax bind nañu ko dañoo taqaloo bu boobaa nag bu dee dañoo taqaloo te moom kata bu nekkul comme moom moo àppaaram boo xam ne taqaloowul ak dara mooy bokkul ak dara ah, bu boobaa nag moom waaw bi day deñ comme kata bu haa bu dee alif kii xam kii euh, pronom personnel dañ cee dugg comme ay ha ay ho kata bu homa ak yooyu yu mel noonu homa antum yooyu moom bu duggee rek wala huma hu ak yooyu bu boobaa nag alif boobu noonu day deñ kenn du ko bind saqatatil alifu day deñ alif bi day deñ léegi ñu ñëw ci beneen cours ci ba léegi ci règle dictée yi ginnaaw bi ñu gisee ci kuur ba leweesu alxurufu allati la tattasilu bi ma baada ha avant loolu gisoon nañ façon ni ngay war a dégloo xam moo bu nekk ak mu mooy niroo ak naka lañ leen di bind ak ñu gisoon xaraf yi nga xamante ne nii lettres yi nga xam ne du ñu ak liy ñëw après ñoom après ñu gisoon alif ak ni ñu koy bindee léegi nag ñu ñëw ci beneen cours muy kitaabatu alifil afaali kitaabatu mooy bindu lii lépp nag ci règle de dictée bindu aliful afaali alif bi nga xam ne pour verbe yi la aliful afaali mooy lan moom lañ naan alif al alif mooy alif bi rek soit alif maqsura ak alif bi nga xam ne mooy da koy woowe tawila léegi mooy bu nga xam ne comme bu ma nee baa ak mustashfa yaa boobu nga xam ne du am ñaari tomb loolu lañ naan alif alif maqsura mooy yaa boobu ale beneen bi lañ naan alif tawila mu ne tuktabu al alifu maqsuratan bayna qawsayni yaa bu amul ñaari tomb ida kaana aslul alifi yaa an bayna qawsayni yu'rafu asluhu bitasriifi mithlu bakaa yabkii baqiya yabqaa mu ne tukkutabu dañuy bind mooy fii lan lañuy ci ban am ban moment ban jamono lañuy bind ndax dafa am alif dafa am ñaari façon alif alif bi nga xam ne mooy comme alif bi ñu jóge sànq alif bi nga xam ne day xëcc comme bant bu ma taxawal alif boobu mu am alif boo xamante ni ab yaa la mais yaa du am ñaari tomb ci suuf moom lañ naan aliful maxsuura léegi la question se pose mais kañ laay ràññee comme que ci règle dictée la nekk dañ may dictée man kañ laay xam ne warumaa bind fii nii alif bi mel ni bant te ma koy te muy xëcc boobu laa war a bind wala kañ laay xam ne alif bi nga xam ne daa ab yàlla yaabu amul ñaari tomb léegi nag loolu lay tomb mu ne tuktabu dinañ bind al alifu maqsuratan dinañ bind alifu maqsura dinañ ko def maqsuratan muy yaabu amul ñaari tomb ida kaana aslul alifi yaa an bu dee cosaanu alif bi boobu war a xëcc yaa an yaa la ko ah Eh, yow lii nga wax dafa compliqué ma léegi man nan laay xamee ne lii lii dafa compliqué nan laay xamee ne moom cosaanu kii bi alif bi yàlla loolu nan laa koy xam moo ne la yu'rafu dinañu ko xam dinañu xam asluhu cosaanam bi tasrifi ci conjugaison boo jëlee di wëlbëti mbir yi di def conjugaison comme wazne yañ gisoon ci nga koy xamee par exemple baka nan laa xamee ne baka après kaaf bi duma ci def alif bi nga xam ne mooy comme bant bu taxaw di ko xëcc nan laa ko xamee mu ne la ci tasrif bu boobaa da ngay jël def ko mudaari ba pare nga ba ba ba xam nga xool bu dee boo defee mudaari après kaaf bi yaa buy xëcc moo fa nekk nga xam ne kon loolu mooy cosaan bi kon bakaa duma ko def alif bu taxaw comme bant bu taxaw mais alif yaa boo xamante ne ni amul ñaari tomb la léegi nga ne ah kon ñu essayé bakaa manal def ko mudaari nga ne yab kii am nga ne ah après kaaf bi kat ab yaa laa fa am yaa boo xam ne lay xëcc mu ne la loolu mooy wane ne kon cosaanam mooy yàlla te comme que cosaanam yàlla bu boobaa kon doo ci def après kaaf bi yaa bu amul ñaari tomb moo koy xëcc kon bakkaa mu ne la exemple beneen exemple baqiya kom buñ ñëwoon ne la bindal yabqaa mooy bu dee da fekk yow liñ la naan bindal dafa nekk mudaari comme xaa bu boobaa da nga koy yóbbu maadi nga xool bàqi baqiya ah nga ne kon baqiya mooy des na bu boobaa yaa bi moo nekk ci kon cosaan bi da ngay xam ne kon yaa la comme que cosaan bi yàlla kon kon yabqaa après xaaf bi kon yaa bu amul ñaari tomb moo koy xëcc. baka biñ la nee baka lool maadi la pour nga xam ko dangay ngay dem yóbbu ko mu daane yab kii nga gis yaa bi nga def ko noonu léegi nag lool mooy li jëm ci aliful maqsuura muy alif boobu nga xam ne alif maqsuura bu gàtt lañ koy woowe léegi nag mu am beneen alif bi nga xam ne comme bant bu taxaw la mu ne tukk tukktabu dinañu bind al alifu tawilatan mooy li ma doon naan alif tawila lañ koy woowe alif bu gudd bi bi nga xam day taxaw comme bant ida kaana aslul alifi waawan bu dee cosaanu alif boobu ñu ne la moom ngay xëcc waawan cosaanam dafa nekk waaw mu ne bayna qawsayni yu'rafu asluhu dinañu xam asluhu cosaanam ne moom waaw la bi tasrifi tamit ci conjugaison misle exemple daa yad'u buñ la nee bindal daa pour nga xam ndax est-ce que alif maqsura bu ma nee alif maqsura rek mooy yaabu amul ñaari tomb damay xëcc luñ maas fatxa comme baka alif tawi la mooy alif bi nga xam ne comme bant la day taxaw noonu di xëcc moo xam day kolew moo xam du kolew pour nga xam ne alif bii nii na nag bi taxaw mel ni bant la damay jël verbe bi bu dee verbe bi ma jox dafa nekk la maadi dama koy def mudaari' dafa nekk passé dama koy def présent continu pour xool bu ma ko defee présent continu rek dinaa xam bu boobaa bu ma gisee waaw mooy xëcc rek ma xam ne kon cosaan bi waaw la bu boobaa kon daa bi alif laa koy xëcc exemple daa na yad'u mu léegi ma amee ma gis xam ne waaw mooy xëcc u cosaanam waaw kon alif laa koy war a xëcce léegi nag beneen cours bi ci tegu muy ci ba léegi ci règle dictée yi yépp règle dictée la mooy ngandum grande révision la mooy at taaul maftuhatu wa taaul marbutatu at taaul maftuhatu mooy taaboo xam ne dafa ubbeeku wa taaul marbutatu ak alif ak taa xam ne dafa tëju mu ne la fil af'ali ci verbe yi par exemple taa bu ubbeeku comme zahab zahabat ak zahabtu bu boobaa yooyu moom ci verbe yi boo déggee ñu naan ab ta zahabat zahabtu nga dégg tu buy jeexe ca boobu da ngay xam ne taa bu ubbeeku la waaye tamit fil xuruuf yi ci xaraf yi boo déggee tamit ci xaraf yi ñu lay wax ab ta bu jeexe loolu bu jeexe benn mot da ngay ab xaraf da ngay xam ne loolu moom taa bu ubbeeku la par exemple lay layta mu a la nag kantaa nag mu a la ci tur yi kon verbe yi xam nañ ko bu dee verbe yi nga déggub taa rek mooy taabu bu ubbeeku automatiquement bu dee tamit ci xaraf yi da ngay xam ne automatiquement tamit taabu bu ubbeeku léegi nag fi problème bi di jaxasoo bi di amee mooy fil asmaa yi ndax ci tur yi bu boobaa day léeg-léeg dafa am tur yoo xam ne dañuy nangu taabu bu ubbeeku am tur yoo xam ne ñoom taabu bu tëju rek la ñuy nangu. moo tax nag léegi nag ñu commencé ci taabu ubbeeku bu comme que moom lañ jóge woon ne ci verbe yi ñoom la ci ak ci xaraf yi muy particule yi léegi taabu ubbeeku mu ne la boobu ci tur yi par exemple ci moom ci ñetti cas yoo lay nekk yoo xam ne taabu ubbeeku lay doon mu ne exemple fil ismi thulathi as-sakinil wasati fil ismi thulathi ci verbe bi nga xam ne trilitère maanaam verbe tur non bi nga xam ndax ñu ngi ci tur yi verbe yi xam nañ ne yépp taabu ubbeeku la particules yi muy xuruf yi taabu ubbeeku la léegi nag ci tur yi mu ne na nag bu dee ve tur bi trilitère la ñetti xaraf la composé wu as-saakinil wasati te moom digg bi mu am loo xamante ni sukkoon la wala luy taxaw sukkoon liñ naan saakin waxoon naa la saakin du sukkoon rek waaw buy xëcc wala alif buy xëcc wala yaa buy xëcc tamit saakin la léegi bu dee ci digg bi vers boo xam ne tur boo xam ne trilitère la ñetti xaraf la composé wu te li nekk ci milieu bi nekk waaw buy xëcc wala yaa buy xëcc wala alif buy xëcc wala sukkoon bu boobaa taa bi tegu après loolu day nekk taabu bu ubbeeku comme xuutun muy jën wu mag woowee ci géej gi ak bintun ndax bintun tamit nuun bi ah nuun bi dañ ko ma sukkoon léegi ton taa bi ci tegu moom day nekk lan taa bu ubbeeku ak zaytun kon gis nañu waaw bi sukkoon bi ak yaa bi ñoom day nekk lan day nekk taabu ubbeeku lañ koy binde deuxième cas bi nga xamante ni nii taabu ubbeeku moo lañuy bind tur yi mu ne fil jam'il muannathi saalimi ci pluriel bi nga xam ne dañ koo jigéenal dañ gisoon jamu muzakkar al muannath saalim comme exemple muslimatun muslimatun te boobu jamu muzakkar saalim la mais tamit saa mooy jamu muzakkar saalim la moo tax jamu muzakkar sa mu annas boobu pluriel bi nga xam dafa jigéen mu ko jigéenal boobu moom ci kaay boo déggee ab tun ca ginnaaw mooy dangay xam ne taabu ubbeeku la tamit bu mujj bi mu ne la fil ismil muntaha al muntahi bi taa i bi taa in maa qablaha mu ne tamit fil ismil muntahi bi taa ci tur yi nga xam ne tamit dañoo jeexe taa ab taa maa qablaha li jiitu taa bi waawun saakinatun waaw boo xam ne waaw saakina la xam naa waaw saakina mu ngi mel ne rek waaw yooyu xëcc wala yaa biy xëcc mu ngi mel ni dañ koo maasoon sukkoon wala alif biy xëcc loo tax ñu leen di woowe ñoom waaw saakina yaa saakina ak alif saakina ndax dañuy xëcc comme si ab sukkoon moo ne woon ci kaw exemple mu ne Bayrutun muy Beyrouth Beyrouth muy capitalu Liban Bayrutun kon ko waaw bi day xëcc te moom mooy tur yi nga xam dafa jeexe taa te li ko jiitu dafa jeexe waaw boo xam ne waaw saakina la buy xëcc la bu boobaa nag boobu taa boobu day nekk taa boobu bi comme Bayrutun ak Ankabutun suuratul Ankabut muy jargoñ anka buutun taaboobu kon taabu ubbeeku la kon ci ñetti kaa yooyu la dañuy bindee taabu ubbeeku bu njëkk bi mooy kon fil ismi thulathi sakinil wasat mooy tur boo xam ne ñetti xaraf la composé wu mais ci digg bi dafa nekk xarfu saakin moo ci nekk moo xam waaw saakina wala alif saakina wala yaa saakina wala sukun xaraf boo xam ne dañ koo maas sukun deuxième bi mooy loo xam ne jamu muannas saalim comme aatun yi jeexe aatun yooyu tamit taa bu beekul wala bu dee tur la boo xamante ni dafa jeexe taa tun te waaw bi ko jiitu waaw saaki na la waaw la boo xam ne dañ koo maas sukkoon mooy waaw buy xëcc ci ñett kaa yooyu la léegi nag ci tur yi ba léegi kañ nag lañuy ñuy binde taa boo xam ne taa bu tëju la mu ne la fii gayri ma zukira takunu taa u taa an fi aaxiril ismi fii gayri ma en dehors de yi ñu tuddul nii mooy yi ñu tuddul mooy lan ba léegi ñu ci tur yi mooy boo xam ne yi ñu tudd mooy lan boo xamee yi ñu tudd pour ne yooyu ñoom ñooy nekk taabu ubbeeku yi ci des yépp la le na moom feewam day nekk taabu tëyu yi ñu tuddoon mooy yi ñu wax sànq comme bintun xuutun ci loo xam ne tur la bu am ñetti xaraf bu composé ñetti xaraf bi ci digg nekk sukkoon moo xam waaw saakina wala alif saakina wala yaa saakina wala mu nekk jamu mën na saalim comme aatuni walla mu jeexe muy tur boo xam dafa jeexe tun te li ko jiitu nekk waaw buy xëcc loolu boo jàppee yooyu yi ci des yépp jeexe tun te ay tur ñoom ñooy nekk taa boo xam ne nag dañ koy bindee taa bu tëju exemple mu ne madinatun ab ville xadijatun xadijatu boog xadijatu boobu taa bu tëju la kom madinatu ak sifatun muy melo loolu mooy taabu ju léegi nag bi ci tes xam naa foofu lañuy yem tey ndax bi ci tegu daa xaw gudd muy ahkaamu kitaabatil hamzati ghayri hamzatil wasli xam nga gisoon nañ sànk hamzatul wasli hamzatul qat'i waxoon na la ne ay àtteem dina ñëw ay àtteem nag moom lañuy gis bii di ñëw insha allah moo tax moom la tudde ahkaamu àtteey kitaabatil hamzati binduk ni ñuy bindee hamza ghayri hamzatil wasli bi nga xam ne nag du hamzatil wasli kon moom la ñuy gis bii ñëw insha allahu taala ba léegi ñu ngi ci cours dictée yi xëy ñëw nag ñu jeexal li jëm ci wàllu dictée yi nag dugg nag ci ad-damair muy les pronoms personnels insha allah dooru continuer li des wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati alamin